zina rabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon insha allah ñu ngi dellu ci waat ci al kunuzul ashara ci kanzul awwal ba tey ci umumur rahma Euh, ñu war a dugg insha allah ci euh, benn masala boo xam ne masala bu am a am solo la ndax euh, masala yi ñu weesu bi ñu weesu ma masala bi ñu we wala du li waaw masala bi ñu weesu mooy masala yi maanaam nit ci évolution bi mu war a def ba nga xamante ne day yegg dëgg-dëgg ci borom subhaanahu ak yegg gi mooy lan ak nit ki bu ko defee ba pare ne bu xësee ba yegg niveau boobu dootul dellu seeti ginnaaw maanaam parce que du ko mënate en fait parce que lépp day retourné wu contre moom maanaam du mën a cest dire que dootul mën a dellu ginnaaw mi ngi mel ni rek kii. Euh, ki xës ba génn maanaam xale bi nekk ci biiru yaayam jékki-jékki génn maanaam kooku du delluwaat saa yoo déggee ni mi ngi waat ci biiru yaay bi rek mooy génnutoon waaw bu génnoon rek du delluwaat loolu mooy law wasalu ma rajo maanaam bu ñu eh, Ahmad Say da toog benn place dégg nga dégg toog hmm. wala a ñëw toog ci dégg nga kon. bu ñu yeggoon bu ñu xasoon ba yegg du ñu delluwaat lool loolu moom mooy dal tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy cheminer ñiy jaar ci yoonu yàlla ku ci xës ba yegg dootoo dellu foo déggee waa mi ngi dellu si waat ci affaire yu ndaw ndawaan yi mooy saa yeggagul moom mooy saa moom dëgg-dëgg nag neexut ba neexut waaye dafa yeggagul rek. Euh, moo tax kooku day jeex ci boromam subhaanahu wa ta'ala voilà xelam xalaatam waxam bëgg-bëggam mbégteem meram euh, li muy bañ yi muy d'accord ak yim yi muy ànd ak yim dul ànd lépp day dellu ci yàlla voilà lépp day dellu ci yàlla ndax dafa jeex ci yàlla subhaanahu wa euh, xolam dootul en fait day transformé wu xolam day transformé wu dootul nekkati bi xol xol xolu bi nekkoon ci moom mais day transformé wu wëlbati ku nekk xolu yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu dugg ci géeju maanaam delluwaat ci géej gi maanaam mooy euh, rujuul qatrat ila al bahr maanaam moom ci jëmmi boppam dootul nekkati ci moom mais yàllaa koy samp taxawal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo koy samp taxawal ko ci boppam léegi nag mu des yéefir yi bii beneen masala ñu war a dugg léegi mooy li ñu tuddee ibadatul kuffaar mooy yéefir yi seenu jaamu yàlla ndax li nga xam ne moom moo sax mooy dara nekk fi lu dul yàlla xam nañ ni yàlla lu mu bëggul du am maanaam naka la yenoo maanaa ne borom bi lu mu bëggul du am te li ko neex rek moo fi nekk di am te dafa bind mbindeef yi lu dul ngir ñu jàmm ko comme ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma mais ba noppi ñuy gis ne am na leneen lu fi xew lu dul maanaam ñuy jaamu leneen lu bokkut ak yàlla ñu gis ne ñu ngi jaamu leneen lu bokkut ak yàlla wala am na ñoo xamante ne lànkal nañ ne duñ jaamu yàlla maanaam kon loolu naka la mën a jube naka la mën a jube yooyu yëpp mën a ànd euh, masala bii looloo ko indi maanaam ñu xam ne xaqiiqatan en fait ñëpp dañoo nekk ci jaamu yàlla ñu bëgg ak ñu bañ ñëpp di ñu jaamu yàlla waaw kon yéeféeri ana naka la ñuy jaamoo yàlla mu ne fa am mandaa al kufaar yéeféeri fa innahum li wér boo war mooy ñoom abaduhu ñu ngi koy jaamu bi zaati ci nekk-nekk yi li annahu ndax moom ndax ni li li wér boo war mooy lamma ba nga xam ne kaana nekk na alxaqu buur yàlla bii dëgg maanaam mi nga xam ne moom rekk sax ci dëgg subhaanahu tudd na mag sell ngeen gàcce gàllaamaa moom wa ta'ala te kawanam xaqiiqatu moom mooy dëgg dëgg al wujudi nekk nekk bi asri nekk nekk yi bi asri yi ci mboolem seen mooy lan Euh, yàlla xaqiiqatan moom rek a fi ne parce que dara nekkul fii en lu dul turu yàlla yi ak ay meloom ak ay jëfam maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ci nekk nekkam par essence euh, dafa nekk koo xamante ne euh, dafa dafa dafa mënefu koo gis mënefu ko dégg mënefu ko jot mënefu ko xam mënefu maanaam dafa absolu illimité infini insaisissable imperceptible voilà voilà insoupçonné sauf que euh, bu defee ay tajalliyaat maanaam bu defee ay feeñuwaay ci ay turam ak ay meloom boobaa dañ koy xam moo tax àdduna bi yépp ci turam yeeg meloom yi ci la ci la ci la defee feeñuwaay yi moo tax ñu xam ko moom borom subhaanahu wa euh, bu ñu xoolee nag ci yéefir yi ñoom bu ñuy jaamu borom subhaanahu wa taala mu ne daf koy jaamu bisdaat maanaam ñoom dañ koy jaamu bizaat mooy par essence c'est-à-dire que ñoom dañ koy jaamu par essence tout simplement lu tax parce que yàlla borom subhaanahu wa taala en fait adduna bi dara nekk fi lu dul yàlla en réalité. mboolem loo gis yow da ngay teg leneen la fekk borom bi subhaanahu wa moo teg loolu mu nekk genre xeetu kiiraay waaye borom bi subhaanahu wa moom moo fi ne ngir ne bu borom bi subhaanahu wa euh, euh, bu ci en fait euh, boo bëggee dégg exemple bi mooy ndox ndox xam ngeen ndox léeg-léeg mu nekk forme liquide du dëgg léeg-léeg mu nekk forme boo xamante ne day dëgër solide moom la ñuy wax glace léeg-léeg mu nekk form boo xamante ne ay vapeur lay doon mu nekk gaz forme vapeur yi wala yu mel noonu ah ndem yëg ci niir yi et cetera nga gis ko mu mel ni mu mel nga foog ne euh, en fait kii gis moom day yaakaar ne li muy gis moom jàpp na ni ne di la gis keneen ki gis ne moom kat ab solide la gis lu dëgër këng nii la gis keneen ki jàpp ne lu yaraax la gis loo xamante ne vapeur la gaz la moom loolu la gis en réalité lépp ndox la parce que lu tax parce que xaqiiqa ndox mooy H2O H2O rek la gis gisul leneen H2O la gis moo xam forme bi maanaam par contre nag léeg-léeg day am forme yu wuute boo bëggee dégg mbir li ñuy wax ni ci borom subhaanahu wa ta'aala walillaahi masalul a'laa noonu nga koy maanaam borom subhaanahu wa ta'aala maanaam yow li ngay gis ci àdduna bi yëpp du leneen en fait yow yaa jàpp ne li ma gis li miir la tudd li nit la làmp la tudd li la tudd mais en fait dara nekk fi lu borom bi subhaanahu maanaam borom bi subhaanahu wa ay turam ak ay meloom pas ci nekk nekkam pas pas son essence mais ci ay turam noo ak atribu yi tur yi ak melo yi ci la feeñee ci mbindeef fii ki nga xam ne moom moo am nag xol bi nga xamante ne dafa dañoo dindi kiiraay bi moom bu gisee borom bi lay gis kii nga xamante ne nag kiiraay bi dafay nekk wala bokk bànneex yi bakkanam yi ak ay ay ay ay bëgg-bëgg yi àddunaam dañ koo noot noot ay goo nooteel goo xamante ne day tax du wér du ko gis moom buy gis wala buy mos wala buy dégg wala buy laal moom pour moom leneen la pour moom mu ngi jëflanteeg leneen alors que yàlla ci boppam lay jëflanteel mais du ko xam parce que lu tax ndax kiiraay bi moo tar ci moom moo metti ci moom loolu tax yi di jaamu yàlla te duñu xam ne ñoom yàlla lañu jaamu ci lu nekk ñu ngi ciy yëngatu mais xamuñu ne ndekete loolu sunni maanaam yàlla moo bëgg ñoom ñuy doxalee noonu parce que su neexul woon yàlla mbir mi du amee noonu loolu doy na ci preuve mooy ne euh, mbir mii yàlla la neex wala neexul yàlla mbir mi xew yàlla la neex wala neexul yàlla boo dee neexul yàlla li muy tekki mooy kon yàlla dañ koo forcer ci mu accepter benn triste réalité Hmm? kon beneen possibilité bi fi nekk rek mooy yàlla la neex waaw dégg nga mu ne wal kuffaar te yéeféer yi min bokk nañ ci jumlatul wujudi mbooloo nekk te fii rek waxoo moo buur yàlla xaqiiqatu mooy seen dëgg-dëgg mooy seen réalité borom subhaanahu dëgg-dëgg moom mooy seen réalité subhaanahu mu ne ba loo fa ba loola amee kafaru dañoo daal di weddi an ci yakuna muy nekk lawum ñeel leen rabbun beneen borom muy ñeel muy ñeel borom moo tax ñu bañ ne yàlla am na ñu bañ ñu bañ keneen jaamu keneen wala leneen parce que lu tax parce que jàpp nañ ni maanaam parce que ñoom seen xaqiqa parce que en fait euh, li yàlla def mooy dafa def li ñu maanaam comme ni mu koy waxee xatamallahu ala qulubihim yàlla dafa tëj seen xol da tëj. da ko sele en fait comme fa tubi'a ala qulubihim dafa se dafa tëj dafa dafa dafa def kiiraay dafa def euh, dafa dafa teg tëjuwaay ci seen xol loolu moom moo tax ñoom du ñu gis duñ duñ mën a gis affaire bi maanaam duñ mën a gis bu ñu leen dee wax naan leen war nañoo jaamu yàlla yàlla kese la ñu war a jaamu ñoom ñu mën a gis loolu duñ ko mën a gis parce que dañuy delluwaat ci cosaan rek que ni ñoom amuñu ku leen moom parce lu tax parce yàlla parce que ngay gis tey fi toll bu la benn waaye ne non mais lii liquide la ndox muy daw rek la wala keneen ki ne la non lii solide la benn baar la xam nga baaru glace bi mu ne la lii baar la sa way mais bu fekkente ne keneen ki moom xam na xaqiqa bi la sa way o la H2O ñoom ñaar ñëpp wax nañ dëgg ki ne la baar la affaire bi baar la baar la wax na dëgg gis naa Euh, ci euh, hiver été bi kii bi hiver bi bi ci télé bi euh, chinois yi ñu am benn fête bu ñu organiser chinois yi wala japonais yi ñu am fête bu ñu organiser boo xamante ne dañuy tabax. chinois yi la voilà dañu tabax ay ay ay ay ay ay ay glace la ñuy tabaxee ay immeuble yu bari mais lépp glace la nag maanaam parce que dañuy fête fet fête glace yi lañ ko tuddee ñoom. xeetu galaas yi ndax voilà bu hiver bi ñëwee mu neex lu bari nangam ñu daal di tabaxi glace dégg nga ay ay tabax ay ay ay ay ay yu bari maanaam ku gis loolu ne batiment laa gis wax na dëgg mais ku delluwaat ci cosaan bi daal ni lii de ndox la wax nga dëgg voilà maanaam mooy àdduna yow yi ngay gis yépp ku ne lii de mindee fii la wax nga dëgg mais ku ne borom bi subhaanahu wa moo feeñu ci lii wax na dëgg maanaam ñu amal différence entre ne mbindeef yi am nañ ak yàlla am nañ ba pare duñ benn loolu dëgg loolu lu lu lu mat xàmmee la foofu mooy yàlla am na ba pare dafa amal mbindeef yi sauf que bi mu amalee mbindeef yi ay turam ak meloom la leen amale maanaam ci gàttal Euh, mbindeef yi jeexitalu turu yàlla yi lañ ak ay melom subhaanahu wa ta'aala ay effet lañ voilà tey bu ma bindee benn lettre bu ma bindee benn lettre daan lay jox yow soo ko yóbbee ci keneen bu ko gisee day xam ne lii de ki ko bind lii de ki ko bind dégg na tubaab masalan xam ne melo la ci moom dégg na tubaab parce bu déggutoon tubaab leetar bu mel ni bu rafetee nii ni mu agencé woo ni mu ko organisé nangam nangam ak vocabulaire bi mu ci jëfandikoo ak yooyu yëpp syntaxe bi yooyu yëpp kon du ko du ko xam maanaam loolu ce qui veut dire que ni kon feeñuwaayu ki ko bind loolu lañ ci jublu jubluwuñ ci ne mbind mi mooy man déedéet man man laa mbind mi mbind mi la waaye liñ ci jublu mooy mbind mi daf may tegtale man day wane ne man maa fi ne ndax man bi ma fi nekkutoon mbind mi du fi nekk voilà maanaam loolu lay wax tamit maanaam yéefir yi ñoom bi ñu gisee loolu ñoom ci seen bopp ñoom nag léegi dañuy bañ kenn nekk seen borom ku dul maanaam bëgguñoo nanguwuñoo am borom maanaam ñi nga xam ne mooy ñi athée yi quoi ñu wet dëgg dëgg ku leen existé moo tax nag ñoom loolu tamit yàlla comme dafa tëj seen xol ba nga xamante ne duñu nangul ku dul seen bopp mais ci seen bopp xaqiiqa bi lan la yàlla la mais ñoom xamuñu ko dañuy réere loolu mais xaqiiqa bi delluwaat ci loolu yëpp yàlla la dañuy réere mais dañ ko ñoom xamuñu ko dañ koy réere donc mu mel ni kon yàlla comme li mu waxoon asamaan ak suuf si itiya taw'an aw karha dikk leen ngeen jaa ngeen topp ma ci coobarew wala bokk ma forcer leen ngeen topp ma xaalataa atay naa taa asamaan si suuf si yëpp ne ko ñun de dikk nañ ci suñu coobare kon nga gis ne borom subhaanahu ñaari nit rek a fi nekk ku ko jaamu parce que daf maanaam def na ko ci coobareem ndax xolam nangu na ko ak koo xamante ne daf koy jaamu mais xolam nanguwu ko waaye par force moom day jaamu yàlla. bal li fi nekk huwa moom yàlla ar rabb moom dong mooy buur boo di boroom bi al mutlaq bi ñu joyal moom rek moo fi nekk ku ñuy jaamu amul keneen. fa abaduhu ñu jaamu ko min xaysu ci anam gi nga xam ne maa la nga xam ne taqtadihi dana ko waral zawaatum seen nekk-nekk allati bi nga xam ne bu ñu ko xoolee ba xool wóom mooy ay noxaaj moom borom bi ci boppam subhaanahu wa taala summa topp inna naka man ki nga xam ne abada dafa jaamu min ci ñoom alwasana xërëm yi Euh, léegi mu am yéefir maanaam dafa catégoriser yéefir am na yéefir boo xam ne moom day bañ ne yàlla am na moom loolu lay bañ ci boppam. parce que lu tax parce que moom borom subhaanahu dafa tëj xolam ci boppam maanaam de telle sorte moom du gis lu dul ne moom moo fi nekk àdduna bi nii nii voilà mais en réalité mu wax dëgg la mais sauf que xamul ne xaqiiqa loolu mooy yàlla loolu euh, ce qui fait ni muy def mooy li muy def yépp borom lay jaamu parce que yàlla tamit moo ko moo ko melloo noonu donc. c'est c'est comme si moom en fait ni yàlla bëgg mu mel noonu rek la mel ci loolu la nekk kon mu ngi jaamu yàlla ci anam gu mu ko yëgewul looloo jaamu yàlla googu du ko jariñ moom looloo tax yàlla googu du ko jariñ te bu boobaa dañ koy àttee loolu mbugal ko dugal ko biir sawara parce que su doon ne euh, su nanguwul su nanguwul ni nga xamante ne noonu la ko yàlla bëgg parce que dafa am anam goo xamante ne ku ko jaamoowut noonu rek yàlla du nangu mais anam googu nag ko ak anam gii nga xamante ne bii mooy xaqiiqa bi maanaam nit ki mënu ko bañ waaw dégg nga waaye ki nga xam ne day jaamu nag léegi xërëm yi mu ne fali sirrin dafa fekk ne ci sababu mbóot la boo xam ne mbootu wujuudi yi nekkam subhaanahu wa gàcce ngàllaama moom bi kamaal yi ci matam waaye nag bilaa xuluulin ci lu àndul ak duggante ak wàcc wala masjin waaye àndut ak jaxasoo loolu dafa war a dafa war a leer fii kulli fardin ci bépp lenn min afraadi ci lenn zarraati peppi al wujudi nekk te fi maanaam particule bu nekk ci nekk ci élémentaire particule élémentaire bu ne ci existence bi borom bi subhaanahu wa taala mooy secret bi ko taxawal parce que moom moo ci nekk en réalité ni mu ci nekkee du ci nekk ci du ci du ci jëmm maanaam du ci wadd ci wala yu mel noonu mais feeñuwaay yi mu ciy feeñu ci turam yi meloom yi la ak it le fait que bi yëpp bi bi bi dafa am benn affaire bu koy doxal benn moom lañuy ñuy wax euh, ci euh, kii Euh, scientifique bi moom lañ tuddee la matière noire la matière noire ñoom parce que dañuy ne xam nañ ni àdduna bi am na benn affaire bu ñu tuddee la matière noire boo xamante ne on n'arrive pas à la déterminer ñun xamaguñ ko mënuñu ko déterminer mais xam nañ ni benn mbir la moo xamante ne ci lépp ci existence bi univers bi yépp mi ngi ci ba noppi moom moo tax ba univers bi lenn lu ci nekk mën a taxaw mais ba pare moo tax ñoom ñëpp ñu mën a maanaam lien yi ñu am rapport yi ñu am moo tax lien yooyu mën a exister mais xamuñu lan la mooy matière noire boobu en fait leer yent bi la sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom mooy turu yàlla bu mag bi en fait turu yàlla bu mag boobu moom moo tasaaroo ci existence bi univers bi voilà <laughs> voilà secret boobu la secret boobu moo nekk fépp ci univers bi ci existence bi moo tax borom bi subhaanahu wa ta'aala dinaa allama aadama al asmaa kullaha borom bi subhaanahu wa jàngal na maam aadama mboolem tur yi kullaha ñëpp mooy mboolem turu existence bi yëpp yàlla xamal na ko maam aadama alayhi salaam mais en réalité benn tur la parce que tur boobu moo nekk ci existence bi yëpp mooy dox loolu lépp ci existence bi tur boobu la benn la mais boobu noonu ci la yeneen tuuru yàlla yépp juddoo et lépp parce que particule bu nekk ci univers bi particule boo gis ci existence bi. papa. dama particule boo gis ci bi borom subhaanahu wa ta'aala daf ko bindee ci benn tur ci turam yi. ba pare amul benn particule boo xamante ne jëfin utiliser na maanaam bindee na ko ñaari tur yu wute ba pare amul ñaari tur yoo xamante ne ñoom ñoo bokk benn particule ñu bind buñ amul. moo tax borom subhaanahu wa ta'aala tout le temps day répété waan bi xataa yow ci sa bopp xataa yow ci sa bopp borom subhaanahu wa ta'aala sa cellules yi ni mu leen di renouveler à chaque instant. cellules yooyu noonu tour yàlla yi leen amal bokku ci tur yàlla yi la amal yi amaloon yeneen cellules yu njëkk yi. bokkul voilà moo tax chaque instant en permanence yàlla mi ngi agir ci yow ci ay turam ak ay meloom saa nga yëg ko nga yaa ngi changer yaa ngi nekk maanaam benn instant du jàll ba pare nuroog moroom loolu amul benn mbir du jàll nuroog moroomam loolu tamit amul voilà mbindeef foo ko fekk mi ngi évoluer foo ko fekk mi ngi changer amul dara lu taxaw adduna bi yëpp tamit noonu la mel foo ko foo leen fekk adduna bi mi ngi wërbatiku di di di di di avance di tourner. comme ni mu ko wax was-samaa'a banaynaahaa bi aydin wa innaa lamuusi'uun wal arda farashnaahaa fa ni'mal maahiduun wa fii kulli shay'in xalaqnaa zawjayni la'allakum tadhakkaruun moo tax mu ne la léegi kon lu ci des fa firru ilaa Allah asamaan si dañ koo bind ak kattan ak doole gu mat sëkk kattan gu mat sëkk manin gu mat sëkk waaye ñu yàlla foo saa su nekk ñi ngi gën di yaatal àdduna bi moo tax àdduna bi c'est en perpétuelle expansion waaye wal arda farashnaha suuf si ñoo ko tàllal fa ni'mal mahidun est-ce que ñoo ñoo nekk dëgg dëgg ñoo xam te ne ay tàllalkat lañ xool suuf si pourtant ni mel forme bi mu yor ànd ak loolu yëpp nit ki day am impression ku ci dëkk day am impression que dafa tàllalu <laughs> mu ne wa fi kull wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun te bépp mbir mu nekk dañ koo bind mu nekk loo xamante ne euh, day toll maanaam amul dara lu nekk moom kese fokk day am maanaam parité buy exister ci ci ci ci ci seen ci réalité am voilà amul lu nekk nii rek uniquement nii déedéet fokk day am parité. mais ànd ak parité boobu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala dafa delluwaat def imparité ci mbir mu ne mooy lan mooy kenn ku ci nekk kenn la lenn lu ci nekk lenn la ànd ak ne fokk mu am ku mu couplé ak lu mu couplé voilà. voilà loolu réalité ba ci ba ci atom bi fokk maanaam il mu mu mu am par exemple même bu ñu xoolee proton bu amee électron day am. maanaam électron noonu noonu kese kese kese du nekk noonu kese foog day ànd ak proton à moins que mu am leneen lu tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu tàqale ko mais foog dañuy am mbir du nekk noonu moom kese effectivement loolu am nag ci dans l'infiniment petit moo am dans l'infiniment grand mais aussi loolu moom mooy tax cheminement di di di mat voilà Euh, mu teg ci ne kon fa firru ilallah ay waaye daw leen dem ci yàlla kon daw leen dem ci yàlla mooy lii mu la wax yépp ay feeñuwaay rek la mais yàlla rek a fi nekk dëgg-dëgg kon daw leen ngeen dem ci yàlla voilà daw leen ngeen dem ci yàlla euh, mu ne kon fakkaana moo tax mu daal di nekk taalaa moom buur yàlla xaqiiqata di dëgg-dëgg tilkal awsaan yooyu le xërëm allati yi nga xam ne yaabuduunahaa ñu ngi koy jaamu moo tax fa maa abadu jaamu ne ala taqiiqi ci dëgg dëgg buñ xoolee mbir mi illa allah ku dul buur yàlla mais loolu mooy lan euh, am na ñoo xamante ne lan la ñuy jaamu xërëm maanaam dañuy jël defar benn bant comme ni ko gars yi daan defe defar benn bant yett ko ba mu kii mu taxaw di ko jaamu naan ko yow may ma nangam yow yàlla bi yow def ma lii du voilà kooku benn benn xeet la buy jaamu benn xërëm mu am beneen xeetu jaamu xërëm eh, Seydina Kay Seydina waaw walla nga toog mu am beneen xeetu jaamu këram mooy ñuy jaamu tàkk-tàkk yi am na ñoo xamante ne te ñooñu mbokk Cheikh Abdam yi ñuy jaamu ay tuur wala di dem ci dex gi naan dañ fay sotti ay meew ak yeneen ak yeneen di jaamul yooyu tam am na am na ñuy jaamu ay garab am ñuy jaamu jant bi am ñuy jaamu weer wi am ñuy jaamu biddiw yi am na sax ñuy jaamu nit seen moroomu nit la jël def ko yàlla léegi li muy wax fii mooy en fait képp koo jaa maanaam kooku ñooñu ñañuy jaamu noonu ñooñu ñañuy jaamu noonu en réalité yàlla bi feeñu bi feeñ ci ñooñu moo tax moo tax ñooñu di ko jaamu preuve bi mooy lan preuve bi mooy tey kuy jaamu benn garab wala benn bant bu mu bu mu yett teg ko am na yeneen i bant yu nekk fii te defu leen ci jaamu wule mais bii la tànn taxaw di ko jaamu te faw mu dem ba foofa pour jaamu ko kuy jaamu dex ndox lu tax muy maanaam faaw mu dem ba ndox sàngam dem jaamu fa mais pourtant ndox yi bari ne mais du jaamu lépp daa am fu muy dem ci bu muy dem dem jaamu ji ko et cetera maanaam ku nekk la ngay jaamu dafa am lu tax nga koy jaamu mais c'est parce que en fait yow bi nga koy jaamu divinité nga gis à travers bi nga ko à travers li ngay jaamu alors qu'en réalité divinité boobu kenn am ku dul yàlla c'est-à-dire que ñoom c'est comme si dañ ne dañuy dañoo jàpp ne dañuy jaamu leneen ndekete yoo affaire bi dafa mooy yàlla lañ nekk di jaamu ndekete yoo dafa mooy. yàlla lañ nekk di jaamu ah boo bëggee dégg masala bi am na benn exemple bu ñu mën a joxe wala laay masal maanaam léeg-léeg nga gis nit koo xam ne dafay euh, maanaam soxnaam day togg lu neex bis bu jot waaye mu naan mënut dara togg sa togg yi neexul nangam eh kaay ñëwal voilà ah maanaam ko sa toog gi neexut li fi toggoo fi lu kenn xam ah, mu am nag benn ku ku ku ku jël soxna si yóbbu ko feneen ba pare invité waa ji ba pare nëbbu ne soxna see togg tey maanaam bu lekkee mbir bi day foog ne keneen a togg mu naan ko ak a neex ndekete yo affaire bi dafa mooy ndekete soxna see togg Hmm? maanaam moom bi muy lekk mbir bi jàpp na ne togg keneen lay lekk ndekete yoo togg soxna seet misaal boobu soo comprendre di nga comprendre li ñuy wax ni maanaam nit ki buy jaamu lu muy jaamu xërëm bu ne en fait moom yéene mooy ne leneen la nekk di jaamu mais en réalité comme que divinité bi mu yaakaar ne kii moom divinité am na ko fekk amu ko parce que yàlla rek am divinité en fait ndekete yàlla lay jaamu mais dafa mooy xamu ko xamul ne yàlla lay jaam parce que su doon ne am na keneen ku am divinité d'accord mais problème bi mooy divinité bi keneen da koo yorul ku dul yàlla. mu ne walam yaftaqir te aajowul fii zalika ci loolu ilaa ilmihim ci ñu xam ko maanaam kon aajowul ñu xam ko. wala yaxtaaju te yàlla aajowul tamit ilaa niyatihim ci seen i yàlla soxlawul seen yéene soxlawul it ñu xam mbir mi mais ñoom bi ñu koy jaamu moom li ñuy jaamu moom yàlla lañ nekk di jaamu dëgg-dëgg mais xamuñu ko looloo tax nag mais nag comme que problème mu yéene daf fee am ak yo loolu moo tax punition di leen ci fekk maanaam puniruñ leen parce que dañoo jaamu affaire et yàlla lañ jaamu déedéet yàlla la jaam loolu moo nekkoon objectif bi waaye le fait que ci seen yéene ñoom jàppoon nañ ni leneen la ñuy jaamu keneen la ñuy jaamu mu looloo tax yàlla duma leen. gisoo comme ñi wax ne euh, yahudi yi ñi doon wax naan inna qatalna al masiha isa ibn maryam rasulullah rasulullah yàlla ne wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin shubbiha lahu wa maa qataluuhu yaqinan bal rafa'ahu allahu ilayhi ñoom dañoo jàppoon ne ñun de rey nañu ñoom ñoo ko wax ah inna naka ñun teg dikki nag qatal rey nañu almasiixa ku barkeel kooka nen isa ibnu maryama ba pare ne rasulallahi di ndawal yàlla yenent yàlla bi maanaam imagine ngeen nee nañ ku barkeel la benn ñaa muy Christ bi ñaareel bi ci des nee nañ isa ibnu maryama la kon identifié nañ ko ba pare ne rasulallahi ab yenent yàlla la de mais ñun ñoo ko rey maanaam ñoom loolu ñu jàpp ni rey nañ ko fekk reyuñu ko wa ma salabuhu en réalité pandruñ ko nañ ci lu wër walakin subbiha lahum waaye nag mbir mi yàlla da leen a nax dafa lënt ci ñoom moo tax ba ci ñoom ñoom wóoruwuñ ne mbir mi noonu la deme dama borom bi ne ba rafa'ahu Allahu ilayhi li fi am mooy ne yàllaa ko yëkkati jëme ko ci moom mais liñ ci jublu woon mooy ne euh, yëwut yooyu dañ leen duma ñooñu dinañ am mbugal mu taratal lu tax ànd ak ne defuñu mbir mi waaye daañ leen di mbugalee lan yéene gi loola tax ab yéeféer bu duggee biir sawara du fa génn parce que moom li mu jàppoon mooy yéeneem mooy feek maa ngi dund damay damay mooy yàlla feek maa ngi dund danaa jaamu keneen ku dul yàlla yéene boobu nag bu demee moom comme feek mi ngi dund loolu la te fële dee du fa am donc feek mi ngi dund moom dañ koy mbugal voilà jullit bi tamit feek mi ngi dund mi ngi jaamu yàlla bu demee comme foofu dee amu fa feek mi ngi dund ñu koy fay fayu ku doy kuy jaamu yàlla ca àjjana euh, moo tax côté boobu te loolu maanaam masala bii nii masala xaqiqa la en fait mais ci charia day dox maanaam parce que en fait xaqiqa ak charia dañoo nekk jekk dañoo lëkkaloo ci lu ne waaw en fait duñ tàqaliko mais kii euh, jaahil yi ñoo leen tàqale maanaam ñi xamul ñi quoi ñoom ñoo leen tàqale foog ne ñaari mbir la yu wutee mais ñoo leen tàqale en fait <laughs> euh, <laughs> en fait mi ngi mel ni tey ku yéene sàcc maanaam fekk benn euh, enveloppe mu yéene ko sàcc jël ko yóbbu ndekete yëfuma la woon kooku day am bàkkaaru ku sàcc kooku day am bàkkaaru ku sàcc duñ dagg loxo bi nag mais bàkkaar bi moom dana ko am ndax yéene bi waaw masalan tey euh, ku nekk ak soxnaam ku nekk ak soxnaam mais Euh, moom xelam mi ngi ci keneen ci beneen beneen beneen soxna maanaam moom mi ngeeg soxnaam mais xelam jamono jooja maanaam si kom si moom jàpp na ni ci xelam nekkut ak soxnaam waaye keneen la nekkal kook day am bàkkaaru bàkkaaru ku njaaloo ndax yéeneem ak nit koo xamante ne dafay njaaloo ci ci boppam moom jàpp na ni moom kii mu nekkal keneen la waaye ndegete yoo naa ma kookit day am bàkkaar kooku day am bàkkaar bu njaaloo ak yeneen ak yeneen maanaam bunt yooyu yëpp day da dugg koo xamante ne day yéene ni xaaral ma xaaral ma nax diw wax lu dul dëgg ndekete la mu wax loolu dëgg la kooku day am bàkkaaru ko wax lu dëgg comme kii nga xamante ne yiifir bi xaqiiqa bi mooy lan mooy en moom yàlla lay jaamu mais yii mais moom xamutoon ni yàlla lay jaamu te ci yéeneem ki muy jaamu du yàlla kooku day am bàkkaaru daan hmm? nañu yàlla sàmm mu ne lu tax mu ne li am ndax alxaqaa'iqa xaqiiqa yi maanaam réalité yi dëgg-dëgg mbir yi walaw taala doonte gudd na ixfaa'uha ak nëbboom laa budda mënul ñàkk lahaa ñeel ko an tazhara ci mu feeñ ala saaqin ci euh, ci yeel yi maanaam waxin la daal maanaam foog mu feeñ bés mimma ci li nga xam ne huwa nekk na al amru mbir mi alayhi ci loola wa zalika te lii mooy sirru mbootuk ittibaa'uhum seenu topp leen xaq ñeel buur yàlla biy dëgg te sax fii anfusim ci seen bopp parce que loolu moom moo tax ñoom ñuy ñuy jaamu yàlla en te xamuñu ne ñu ngi jaamu yàlla ndax xaqiqa yi mbir mi noonu la deme mooy yàlla rek a fi ne li an na ndax qulubahum seen xol moom shahidat dafa seede lahum ñeel leen bi ànd na nekkat alxayra yiw fii am na mi ngi ci mbir mi maanaam nit ku nit ku nekk li ngay def mooy li nga jàpp ne lii moom xëy na moo gën gën gën gi nag mën naa dugg ci lu ne gën gi mën naa ne ci lu ne tey mën naa dem ci boutique bi jàpp naa ne lii moo gën moo tax ma jënd ko parce que su ma jàpp woon ni moo gën leneen lay jënd parce que moo gën a woyof ci poche bi wala parce que moo gën a moo ëpp qualité wala parce que leneen mais daal am na lu ma bàyyee xel ni moo gën moo tax ma jàpp ma def ko lu dëgg Euh, nit ki ne moom jullit lay doon dafa jàpp ne l'islam moo gën moo tax mu des ci l'islam nekk ki jàpp ne euh, nekk bokk ci waa jàngu bi moo gën moo tax mu dem ne moom bokk ci waa jàngu bi ki jàpp ne nekkub yawut moo gën mu dem nekk ko ki jàpp ne nekkub ate moo gën mu dem nekk ate ku jàpp leneen jàpp nekk ni bouddhiste mu dem nekk bouddhiste et cetera mais ñoom ñëpp ñoo bokk benn objectif mooy ne le fait ñu jàpp ne lii moo gën à tort ou à raison loolu après beneen affaire la mais ñoom ku nekk da ngaa jàpp ne lii moo gën moo tax nga nekk. waaye nag moo tax fan a akadat moo tax muy fasu aka idoom seen pas-pas ala haqiqati ci dëgg-dëgg zalika boobu la mbir te mooy lan mooy yàlla. wa te moom yàlla inda zanni ma nga fas njort ak abduhu jaamam bi ci moom wa moo tax yàlla fi nga ko njort foofu lay ne yow da jàpp ne yàlla fii la ne moo tax nga koy jaamoo foofu yàlla di la fekk foofu léeg-léeg moo tax bu ñu gisee attention ah, loolu tax bu ñu gisee léeg-léeg ñenn ñi euh, comme yenn prêtre yi wala yenn kii di di di mën di ñaan affaire bi di am ak yooyu bu ñu jàpp yàlla dafa nangu seeni affaire ah. wala que ñoom ñu baax lañ wala yooyu déedéet njortu gi ñu fa nekk rek loolu la njortu gi ñu jàppee ci yàlla ni foofu la rek loolu rek la. leen léeg nga gis nit koo xam ne jàpp na ne bu demee ci xabru seen diw par exemple bu fa ñaanee lu mu fa ñaan day am ñu bëri di ko def affaire bi sotti ñu foog ne seen diw moo màgg moo tax alors que déedéet parfois loolu man naa ne mën naa ne ni seen diw màgg na mais mën naa nekk ne njortu gi ñu am fa moom moo tax yàlla. comme ñoom jàpp nañ ni bu ma man daal sama affaire bi xam naa ne moom bi ma demoon ba kër sëñ diw moom wala ba toog ci wetu sëñ diw wala ma la wax ko sëñ diw ba mu ñaanal ma ci wala bu ma demoon ba ci bàmmeelu sëñ diw ba ñaan ko fa non lii moom dana dana faju moom maanaam jàpp na ni loolu faw par buur pour mu faju faw mu def loola bu defee loolu rek mu faju moo taxit yàlla du ko nangul lu dul bu demee ba foofa ndax njort gi mu am ci yàlla loolu la mais ku jàpp ne yàlla foo maa mën a ne nu moo ko mën a ñaane daf ma koy fajal maanaam mu jàpp mu njort njort gu rafet googu ci yàlla da ngay gis kooku ñaanam du taxaw te fu mu doog fu mu nekk lay doona ah. maanaam moom que mu tëdd di nelaw jékki-jékki xel mi dem ci ñaan gi mu yeewu ci diggante bi mu ne ah waaye mbir mi waaye yal na ko yàlla faj def waay rek affaire bi day nangu parce que jàpp na ne moom yàlla amul situation bu muy nangu maanaam amul situation yàlla amul bërëb amul amul place fixe hmm. yàlla amul temps fixe amu ko voilà foo ko foo ko bëggee ñaan rek yow booy ñaan affaire bi dina dal mais foo ngay yaakaar ko ci yàlla par exemple tey man bu ma jàppee ni Samba moom bu ma ñaanalee la affaire bi dina nangu mais bu ma dem ba ñaanalee loolu moom oh, mais bu ma dem ba affaire bi du dox ah ma affaire bi dox. ma jàppee ni man nii su ma ñaanee affaire bi du dox non man moom non xam nga ñun man nag damaa xaw a kii. doy waar moo tax su ma ñaanee affaire bi du dox ko bu ma ko jàppee mais dinaa ñaan fii ba àdduna di tukki jamais ma ñaan affaire bi dox alors que su ma jàppee ni su ma ñaanee non de façon yàlla moom dana ko nangu moom fu ma koy ñaanee affaire bi nangu fu may ñaan moom kay damay tàllal rek moom kay après moom naay bëgg rek moom naay féetewoo bëgg gi rek bu may bëgg rek muy am lu tax parce que damaa jàpp ne yàlla nii lay doxalee ak man est-ce que di gis ne koo xamante ne day faral di def su gisee su su lu muy bëgg rek yàlla daf ko fi faral di jàppale et yàlla du koy seetaan gis nga nit ñiy faral di wax loolu seetlu leen leen nit ki jàpp ne moom moom man moom man moom man moom yàlla mësuma seetaan te du ma seetaan saa yu ma amee bëgg-bëgg saa yu ma kiwee rek yàlla daf may defal lii man daal lu ma bëgg rek yàlla daf koy def wala saa yu ma ñaanee rek man daal vraiment saa yu ma amee dëgg-dëgg problème su ma ñaanee rek yàlla dana ma wuyu si. wala yooyu ku kuy xalaatee noonu te mu dëggu ci moom seetlu leen ko rek kooku fu lu mbir mi manti wëlbati ko yàlla da koy fay parce que moom dafa yaakaar yàlla foo ci loolu. da ko wóolu. contrairement ak ki nga xam ne jàpp na ne affaire bi moom fi mu toll man moom fi mu toll musiba dal na ma. il faut que ma dem ci ñoom sàmba il faut que ma joxe fa nàngam faw ma dem seeti ñu faw ma dem ba bërëb sàngam bërëb bërëb ba ma dem ca bërëb ba kooku kooku itam bu defut loolu rek affaire yi du faju ma ah. kooku see boo mu dem parce que bàyyi leen ko mu dem bu leen ko wax dara bàyyi leen ko mu dem parce que su demut affaire bi du faju ma ah. ba mu des bien sûr su fekkente ne li muy bëgg loolu dafa xaram voilà ba mu des bien sûr su dee li muy bëgg dafa xaram voilà loolu dañ ko koy tere pas ci buntu mbir mi dana faju wala du faju mais ci buntu lii ngay def nii yàlla du ko bëggul et que sa pas-pas nga war a soppi parce que boo deewaalee ci pas-pas boobu day dem safara ah oui vaut mieux mboolem problème mu àdduna mi bañ a faju que muy def loolu. maanaam pas-pasam la war a soppi bis bu changer pas-pasam comprendre que ni yàlla amul circonstance de lieu amul circonstance de temps amu ko te kenn moomu ko ci mbindeef fi ñépp ay jaamam dong lañ amul kenn ku ko moom ah yàlla kenn moomu ko ah ba bu ko defal fokk mu def ko amul de loolu amul fenn. non loolu daa war a leer yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo ëpp moo gën a màgg ñëpp nee na man ñaan naa yàlla ñaar ñeent mu may ma ñaar ba pare yeneen ñaari mu ne ma duma la ko may voilà te xadis la bu wér mi ngi ci saxexe maanaam yàlla euh, am na benn expression bu ma dégg sama mbokk wolof yi di ko wax baat la boo xamante ne dafa gi dayo ci ñàkk xorma ak teggin mooy ne dañuy poñe yàlla yàlla nañu sàmm baat la boo xam ne dafa gi dayoo ci ñàkk xorma ak teggin mais paraasu yàlla dindi ko gën a faat sans maanaam dindi fa ne damay poñe maanaam au lieu nga def fa yàlla nga def fa sama baay nga xool ba xam dana rafet xool ba xam dina rafet il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy bañ di topp expression yi même bu dee dafa siiw même bu dee dafa bari ñu koy wax voilà borom subhaanahu wa kenn du ko poñe borom bi moom moom moom moom mooy poñe gaa yi. di faral di prédire. am dañuy faral di prédire chaque année. Uh-huh. ñu def seen rassemblement. Uh-huh. def bu ñu tuddee xooy. Uh-huh. ñu ñoom léegi neex yàlla di dee am naqar yàlla di dee am. ñu ñoom prévoir nañ dina tuuru président sangam dina dina wàcc. Mhm. président sangam waaw. bi nekkee c'est c'est dangereux. mooy comme saltige yi. waaw waaw mais est-ce que li ñu wax yëpp day am. ah parfois kon loolu moo lay wan ne la wax moom amut ñoom dañ koy teg rek ci ay. ay foog naa ak yaakaar naa. mais dañuy wax neex yàlla naxar yàlla. mais kooku jullit xam nga du ko wax. waaw dañ koy défier. voilà. ah. waaw waaw. waaw général waaw. ah. voilà wax ji ci boppam moo njëkk a xaram. non non seulement dafa xaram mais wax ji kufru la. wax ji ak wax ji ak kiifir la. Hmm. Hmm. waaw. yooyu yëpp ay expression yu ñaaw la yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm yàlla sàmm yàlla moom moo ñu moom moom rek lañu war a jaamu te waruñu ko bokkaale ak dara te waruñu ko jël waruñu xalaat dara euh, lu bokk te bëgg yàlla tere ñu koy wax wala ñu koy jëf voilà waaye comme li mu wax la waqaala wax na taala aj buur yàlla ji kawe ji nee na kullu hizbin bépp kuréel bi maa la dayhim ca la nekk fa ñoom farixuuna la ñuy bége voilà suratul mu'minuun aaya 53 ak suratul rum aaya 32 yaa nii mi ngeen ci namm fi dunya ci àdduna wal aaxirat ak al li na ndax al isma tur laayan yan fakku doo tàqale kook anil musamma ci ko kañ ko tudde fa hum fa huwate moom sàmmaahum moo leen tuddee bi annahum te ñoom farexoona dañuy bége maanaam dañuy jubile kenn koo gis en fait kuréel gu ne da gis ñoom maanaam te loolu ku xool àdduna bi gis ko ku xool àdduna bi rek day gis xaqiiqa boobu kuréel gu nekk te lañu ne moom la ñuy bége moom lañuy ñuy ñun ñun ñoom nangam da ngay gis même ci discours yi da nga koy dégg ñun ñun waa nangam ñun ñoom diw waaw kuréel bu ñu bokk rek dañuy dañ ciy bége voilà mais mbégte dëgg-dëgg mbégte ma ngay war ci yàlla maanaam nit ki. yent bi sallallahu dane kullu nasabin nasabin yanqati'u illa nasabi wa kullu sababin yanqati'u illa sababi euh, bépp askan day dox yow man fii lay yem rek àdduna lay yem ba mu des sama sama askan waaye bépp euh, sabab mooy cause maanaam fu may féetale sama bopp léppay dog ba mu des sama bos parce que bosam mooy bosu yàlla moo tax euh, foo mën a askanoo foo mën a bokk ku mën a doon say mbokk walla ñi la jur wala ñi nga jur loolu day dog loolu amul njariñ jarul nga koy puukarewoo niki noonu euh, ku mën a doon euh, yow lien bi nga am ak kenn lien boo leen mën a am ak kooku ku mën a doon jarul nga koy puukaroo ba mu des su dee yàlla la comme par exemple bu ñu nee yenent yàlla lool moom du dagg parce que dañ ko askanale yàlla xaritu yàlla du dagg soppeb yàlla du dagg jaamu yàlla loolu du dagg ah ku sopp nitu yàlla loolu du dagg ndax soppeek nitu yàlla du dagg parce que yàlla maanaam soppi yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam du dagg maanaam moo tax fooy féete féetil ci yàlla leneen feneen foo féete bokkut ci yàlla rek loolu perte nga ko adduna bi yëpp bu ñu dajaloo woon pour féete la ñoom ñëpp ñu féete fenn nga xool foofu gis ne du yàlla yow bàyyi loolu nga dem féete ak yàlla nit ñëpp buñ dajaloo woon nekk ci li nga xamante ne bokkut ak li yàlla bëgg yow bàyyi loolu nga dem nekk ci li mu bëgg ba pare nag loo ci góobee garab am na fan maa ngi koy am ni ma wax ci bopp <laughs> am ay am <laughs> benn xew-xew mooy am nitu yàlla ma ci waxtaanal ñu ne ma ñuy kii quoi ma xaw leen maanaam ni ma waxee ak ñoom xam naa xaw a xaw kii tuuti quoi xaw a dëgër tuuti ko <laughs> daal noonu noo non affaire bi waroo leen kii doxale nii waroo kii nii et cetera après nag mën leen seeke ñoom yaakaar naa li ñu wutee benn affaire kese la euh, ñoom même bu dee ay nitu yàlla yu mag lañ yu mag a mag lañ maanaam du ñu wutee seen ak yeneen ak yeneen différence bi lan kese la xam na doon naa ko tam si daal différence bi benn affaire kese la mooy ñoom dañoo ragal alku te man ragaluma alku loolu rek mooy suñu différence loolu kese la c'est-à-dire que <laughs> gars yi xam nga boo ragalee alku yow tout le temps da ngay xoolee keneen ki ne yii kii boo ko waxee lii boo moytu dalee alak wala yii kii de boo defee lii ci kanamam boo moytu dalee alak alors que. bu fekkee yow ragaloo alku moom dëgg gi rek ngay seet fii yàlla fii te ngay seet après buñ la alagee fekk garaawul quoi voilà buñ la alagee garaawul mais en réalité duñ la mën a alag bu dee bu dee ci yàlla yow ci dëgg nga ne yow même boo juumee fekk yàllaa la tax a doo alku dara du la dal dara du la du la dal bu kenn yaakaar ne nit yàlla yi dañ fee nekk am doole di alagaateeka di jël kii yóbbu ko sawara war a jël kii bàyyi fii du loolu demewul noonu ah <laughs> <laughs> am pouvoir déedéet demewul noonu ah. au contraire ñoom ñoo fi nekk léeg-léeg ak ay yéeféer yéeféer yi di leen comme ci bamte di leen créer ay problème <laughs> ah oui au contraire loolu doon ko gis gars yi nekk wii nekk ay yéeféer yéeféer yi créer leen ay problème yu dul jeex ah oui parce que ñoom duñu yàlla ñoom non duñu yàlla ah yàlla rek rek rek rek rek mooy yàlla Ah, non non non li gars yi daan wax bi ñu nekkee xale ku def yéen ki nekku boo dee yàlla tawal xeer mais loolu la mais c'est que il faut ñu comprendre que ni nitu yàlla yi ñoom duñu yàlla te mënuñu jël place yàlla yàlla moom moom mbindeef yi ñoom moomuñu mbindeef yi voilà moomuñu leena xorma bi ñu leen amal ak bëgg gi ñu leen war a bëgg ak naw gi ñu leen war a naw ak yëkkati gi ñu leen war a yëkkati ak topp ci ginnaaw seen ginnaaw gi ñu ko war a def yooyu yëpp ngir yàlla la war a doon comme li Cheikh Ahmed Tidiane wax la radiyallahu ta'ala anhu képp koo xamante ne da ngaa topp ngir yàlla nitu yàlla wala nga bëgg ko wala nga ngay ànd ak moom liggéeyal ko bu yàlla taxee na la leer ne danga nga jariñu doonte ginnaaw bu àdduna bi tukkee lay doon après wala diiru jamono gu yàgg lay doon mais dana dana la jariñ faw loolu dalay lay jariñ waaye soo àndee ak ñoom wala nga bëgg leen nga topp leen nga nekk ak ñoom et cetera te fekk yàlla taxul xam nga la ji fekk mu ne boo at bu loolee loolu am na fekk benn intérêt moo tax moo xam intérêt àdduna la wala intérêt àllaaxira moo tax mu ne kooku de alkande moo gën a jege que semelu dàllam yi fa halaakuhu aqrabu ilayhi min shiraaki naalihi voilà si lu mat a bàyyi xel la Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu qaida boobu loolu man daf ko kii mu leer nañ moom daf ci def ci doon insister yàlla nitu yàlla lenn rek la ñuy moom lenn rek lañ koy bëggee lenn rek lañ koy toppe lenn rek lañ koy nawe mooy yàlla ngir yàlla tax amul warul am ci ginnaaw intérêt nii bu àdduna nii bu àllaaxira bu ci am rek ak alkane lay jural borom voilà ak alkane lay jural borom voilà démb démb maa ngi koy wax ak benn mbokk fekk am ñuy wax wax yooyu ma ne ko gis nga nitu yàlla yi ñoom ñëpp nekkuñu ci benn minwal maanaam nekkuñu ci benn cadre benn cadre bu leen réglé ñoom nitu yàlla yëpp nu róowuñ comme li Cheikh Ahmed Tidiane waxoon radiyallahu ta'ala ci benn lettre am benn waaye bu ñëwoon naan ko way nitu yàlla yu njëkk yi dégg naa daan nañ defal nit ñi nangam nangam nangam nangam dama bëgg nga defal ma loolu mu ne ko nag nit ñi nitu yàlla yëpp nekkuñu ci benn cadre fekk dafa dama ko doon wax euh, <laughs> dañ doon waxtaan ci ci ci nitu yàlla yi ak seen typification quoi seen groupe yi Euh, euh, ci biir wax ji mu am lu mu wax ma tontu ko loolu ne ko yent bi sax kii Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu lii la waxoon ne ko nitu yàlla yëpp nekkoon ci typification ci ci ñëpp bokkuñu type donc am na benn affaire boo xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy nit dina mën dinay nàndal ñenn maanaam léeg la nga gis nitu yàlla yoo xamante ne ci beneen nitu yàlla la ñuy jëlee li ñuy am seen lépp ci moom lañ ko jëlee mais ñoom danañu man ñoom ñi nga xam ne ñooy naanee ci kooku danañu man loo xamante ne kee manu ko ki féete kaw manu ko parce que bokkuñu tibb <coughs> bokkuñu tibb Cheikh Tidiane Galanou mu ne waa ji ne ko gis nga euh, nitu yàlla bi du ne moom mooy jóg naan damay jariñ kii kii lii déedéet damay def lii soppandi ko ci lii déedéet yi def yëpp. c'est parce que yàlla moo bëgg loolu am ci moom maanaam moom du ay choix yu boppam lay jël ah. naan damay def lii damay dogal lii damay amal kii damay defal lee ah. damay xëccal njariñ kee dàqal kee loolu moom nitu yàlla bi du décision yàlla moo koy moo koy def ci moom sans moom mu tey ko sans moom mu nekk koo xamante ne am na ci benn choix amu ci choix. voilà namm namm yàlla la rek mbir mi ci yàlla rek la aju mu ne ko man nag moo tax moom euh, te wax na ko euh, plusieurs fois te ci jotaayam yi ku yàgg gis waxu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu da nga ciy gis plusieurs fois wax yu mel noonu képp ku ma bëgg di ma topp di ànd ak man nag ma topp ngir yàlla parce que man munuma amuma voilà te man jaam kese laa ku ma bëgg nag ngir yàlla da nga jariñu àdduna ak àllaaxira waaye ku ma bëgg ngir leneen man jaam kese laa ah bu yorul dara bu munul dara munuma jariñ munuma lore voilà munuma jariñ munuma lore jaam kese laa te Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala loolu daf ci daan ci mboolem ñi boo xoolee leetaram mi da ngeen ci gis euh, expression boobu mu bëri ci wala ngi euh, ngeen xool euh, tarjuma mi maanaam ñii di def tarjuma maanaam biographie yu yooyu da nga ci gis souvent wax ju mel noonu muy répété wu ci ay ci histoire am moo tax am na benn bés mu wax ko mu wax lii nii Seyd Mohamadul Ghali radiyallahu ta'ala anhu daal di daal di sëgg fóon tànk yi daal ko est-ce kii nga xamante ne jaam kese la boo xam ne mënul jariñ mënul lore ba pare àndandoom yi féete kaw xutbu yu mag yi voilà maanaam loolu foog ñu yeewu ci maanaam waliyu bi laa jariñ mënulaa lor soo dee su dee par exemple moom bëggoo ko moom mënulaa jariñ soo ko nangulul du la jariñ mais moom xam nga comme nan la mel waliyu bi xam ngeen comme nan la mel comme garab gis ngeen garab garab non ki ñëw toog ci ronam ki ñëw toog ci ronam garab gi mënta choisir ndax da koy keral waaw wala déet loolu garab gi du ko choisir par contre ki dem toogi ji fële ah dem toogi ji fee ah garab gi du ko mën a keral maanaam garab gi ker keraanam du ko mën a fekk foofu di ko keral ngir moom moo dem sori ko toogi ji na le nitu yàlla bi noonu la mel moo tax masala la boo xamante ne point la boo xam ne na lu ñu dañ loolu gars yi dañ cee wax yeewu ah. mais c'est que parfois li yéeme mooy ñoom pour kii nit ñi maanaam pour jariñ nit ñi ak yooyu bëgg fax pour ñu bëgg leen ak yooyu léeg-léeg ñuy waxee noo xam ne nit ñi mën nañoo yaakaar ne mën nañ lii wala mën nañ lee fekk loolu mënuñu ko ah. ñoom mënuñu loolu ah mais mais la preuve eh eh la koo fi gis ci ñoom xoolee dundam koñ la ci gën a màggal bu ñu xoo boo xoolee dundam nga luññutu ko bu baax da ci gis ay mbir yoo xam ne da nga naan day daa man foogoon naa ni lu mel nii mënta a dal kii wala foogoon naa ni lu mel nii mënut a arrivé koo ci xool dundam nag laa wax koo xool dundam am na loolu mais seen foofu dafa xaw a xumb ko dafa xaw xumb ko waaw non non kon buñ nañ leen teg nii rek non nañ ñëw kon nañ ñëw nañ ñëw kaay leen kaay leen sëy naa kaay dañ ah ah kon baax na. non kon kon kon kon ndekete coow li du ñoom kese kon ndekete. déet du moom moom coowul moom mënagu la wax ci mënagu la wax mënuñu koo tuumal. merci maam. maanaam kon xam nga moo tax euh, point boobu point la bu mat a bàyyi xel ci côté nitu yàlla yi maanaam ak pas-pas bi ñu war a am ci ñoom dëgg la dañ leen a war a bëgg dañ leen a war a màggal dañ leen war a fonk dañ leen a war a naw dañ leen war a yëkkati dañ leen a war a bëgg vraiment ngir yàlla mi nga xamante ne moom moom lañu ñu nekkal moom lañu nekk nitam ñu jéem a xam seen seen seen ay Euh, seen maanaam ñoom li ñu jàngale maanaam bañ di concentré wu ci personnage bi kese mais ci njàngale bi voilà parce que ñàkk xel du weesuwul vraiment weesuwul ñu naan la weer waa ngi ne yow au lieu nga xool weer wi ngay concentré wu ci ci baaraam bi loolu ñàkk xel weesuwul loolu waaw am na proverbe bu tubaab bu koy wax ah yéen ñu baat bi proverbe bu tubaab boobu am na proverbe bu tubaab bu koy wax ne bu ñuy joxoñ weer wi boroom xel mu gàtt mi moom baaraam bi lay xool hmm? xel mu gàtt bi baaraam bi lay xool moom boo joxoñ weer wi waliyu bi noonu la mel daf fee nekk pour joxoñ la yàlla maanaam yow bis boo demee ba nga xamante ne da ngay fàtte yàlla nekk ci moom rek mooy amatul amatul amalatu la njariñ bu la joxoñee yàlla yow waratoo gisati leneen lu dul yàlla yàlla mi mu joxoñe da ngay gis parce que moom la la joxoñ après nag mën nga mën nga koo sant ah, maa ngi jë jëf ci joxoñ bi mais après mu jeex quoi ça s'arrête là mais <laughs> bëgg a passer sa dund yëpp ci jërëjëf ci joxoñ bi jërëjëf ci joxoñ bi jërëjëf ci joxoñ bi loolu tamit xeetu perte temps la ah <laughs> voilà. ah. waaw. Ah, waaw mais loolu aussi ce n'est pas mal loolu du loolu loolu bu bonul parce que daf lay wan ne la nit la et que yow da ngaa war a nekk jaam comme moom moom du yàlla ah. jaam la comme yow daf lay wan rek yàlla da lay wan yàlla kese. te moom loolu la fii def ah moom ñëwul maanaam c'est-à-dire que yow li ko war mooy li la war exactement yàlla bi mu ko wàccee ci kaw suuf mission bi mu ko jox mooy mu jaamu ko moom kese mu nekk jaamu yàlla mooy exactement mission bi mu la jox bi ngay wàccee ci kaw suuf lu tax moom mu war ko incarner pas yow lu tax moom mu war ko mel pas yow lu tax loolu moom moo tax ci buntu boobu seytaane danay nax day nax ñu bëri seytaane day nax ñu bëri bëri bëri bëri bari ci point boobu maintenant nag bien sûr waroo dem ba nga xamante ne da koy ñàkkal xorma et cetera ak tey mais non da ngay comprendre que ni nit la am na benn xissa bu borom Ibris doo nettali radiyallahu anhu Cheikh Abdas Dabba radiyallahu anhu mu ne benn waay dafa euh, xissa boobu yaakaar naa doot nañ ko fi nettali plusieurs fois wala ci cours remarqué Euh, waa ji dafa am ay taalibe yu bari mu bëggoon nag ku ko donn bi mu demee bëgg ku ko doon ni mu def mooy dafa ñëw fekk taalibe yëpp toog ci diggu ëtt bi mu am ndaw su rafet rafet su mu jàpp yóbbu ko dugg ak moom ci biir néeg bi ba pare tëju nag mais ndaw su sàggan quoi soo xam ne moom ku ko gis xam ne kii sàggan la moom maanaam boo ko gisee rek. mooy vraiment ci moom ku sàggan sàggan la ndekete mooy xam nga mooy néeg yooyu xam nga néeg yu njëkk yi nga xam te ne day nekk nii mais mooy plafond yi dañuy kawe xam boo xoolee comme Kébémer plafond yi ni ñu kawe boo xoolee plafond yi fii ni ñu gàtte maanaam plafond nag la yu njëkk mais yooyu mooy yu njëkk yi mais nga xam te ne parentière bi da nekk benn su ndaw nii ci kaw rek néeg yooyu la woon. nga xam ne benn affaire bu ndaw a ndaw lay daal nekk ne rek donc waa ji nag daal dugg si ba ñu tëj tëju taal yëpp gis affaire bi gis seen bi nag ñoom ñëpp ñu ne bon xew écoutez fii defatuñ fi dara bon xam lan la man saway bon man dem naa parce que vraiment man yàllaa ma tax a jóg ah, nitu yàlla non man dem naa ki ci des wax loolu ci des wax loolu ki ci des nag boo la dooy am sama ful man dem naa ñoom ñëpp ñu dem ku nekk ñoom ñëpp ñu dem nag ku nekk dem wuti ji leneen bàyyi fa sëriñ bi c'est vrai que sëriñ bi yàlla la leen joxoñoon moo tax ñu mën a am éveil boobu mais nag am na kenn rek koo xam ne moom dafa des kenn kese koo xam ne dafa des moom dafa dem jël gaz taal tàngal jël euh, kii satala tàngalal ko ndox pour ndox mu xaw a kii mu teg ko ci bunt bi maam pour su paree mën naa sangu quoi bu sangu mu sangu farati dem toog sëriñ bi bi mu génnee ne leen mais ne ko mais li li li lan la mu ne ko noo di ndox la woon dama ko tegoon pour soo paree nga sangu nga mën a sangu farata ma tàngalal la ko ko mu ne ko ah, mu ne ko mais ana ñeneen ñi mu ne ko dem nañ ñoom ñëpp dem nañ mu ne ko mais yow lu tax demoo mu ne ko mais non mais man ànduma woon ak yow ci condition ne doo def bàkkaar déedéet jàpp moo ni yow doo def bàkkaar mais dama àndoon ak yow ci condition nga wan ma yàlla yoonu yàlla nga wan ma ko di ma tegtal di ma ma teg boobu ba léegi li nga ma tegtal yépp li nga ma jàngal yépp ci yàlla la jëm te yépp ci loolu rek la ma jëmale te xam naa ni yaa ma ko gën a xam gën gin ma ko gën a xam nag dañul tey ah même bu dee bàkkaar nga def gën dañ gën ma gën a xam affaire mais dañu mi ngi fi ba tey man feeg maa ngi ci mën a jariñoo dinaa ci jariñoo mu ne ko nag kaay nag mu ñëw xool mu ne ko xoolal néeg bi duggal mu dugg mu ne ko gis nga xam nga gisoo fi kenn <laughs> mu ne ko déedéet mu ne ko àdduna laa soppi woon def ko jigéen maanaam xaqiiqaam mu dugg ak moom mais dama doon xool rek kan moo gën a dëggu ci yéen loolu rek laa doon xool pour kook moom war a doon ndax damay def damay génn àlla damay génn àdduna voilà loolu tax nitu yàlla bi bul jàpp ne dafa war a parfait maintenant am na ay minimum bien sûr ba pare il faut que wilaya gi sax maanaam wilaya gi du lu ñuy njort daa war a sax xam nga tey buñ nee xam nga ñu bëri bu naan noon wala yu doo ko diingaat wóorul nangam yooyu dëgg la doo ko diingaat effectivement wóorul musiba mën na la ci lu ne mën na la ci fekk yëpp dëgg la mais loolu mooy ki nga xam ne wilaayaam dafa sax c'est comme si buñ ne la médecin bi médecin bi danga ko war a wóolu mënoo dugg ci biir cabinet médecin bi mu ne la dalay opérer nga naan ko non laal lii lii baaxul euh, médicament bi xaw ma ko déedéet mais loolu noonu kan la man mii tey bu ma taxawoon fii ne leen gars yi yow loola daal ngeen man sama biir bi daal temps yi xaw ma la wala kaay leen ma kaay ma opéré da ngeen di bañ parce que xam ngeen ni man mënuma loolu du ma médecin mais bu la médecin bi ne kaay ma opéré la da ngay te doo fi nekk naan ko lu tax euh, lu tax nga jël lii lu tax nga njëkkee lii loolu doo ko wax parce que dafa avéré ni médecin la ba pare def na études yi war jàng na li xam na ko pratiquer na ko def na stage yi mu waroon a def yii preuve yaa ngi fii et cetera ñun na wolof yi nag dañoo am benn problème essentiellement ci loolu mooy ko ñun dañuy gis koo xamante ne wilaayam prouvé wuñ ko parce que wilaaya dañ ko présumer dañ ko présumer kese après nag ñu bëgg ne lépp lu mu def même bu dee lu diine bañ la waruñu cee wax dara eh bien si dañ naan sawaay écoutez lii diine da koy bañ ñu xam ne da koy bañ diine nanguwul lii sàmba mi ngi koy def ak defu ko loolu affaire la moom na ko lijjanti mais ñun li ñu lijjanti mooy ndax lan la yàlla bëgg ak lu mu lu mu bañ lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ak lu mu bañ voilà bëri nañ wala bëriwuñ ñu koy appliquer non loolu garawul loolu taxu ko important ñaata nit ñoo ñoo ñooy ñooy en application mbiru maa ngi fàttaliku ñun bi ñu nekkee xale ñun bi ñu nekkee xale bi ñu gënee nekk xale bu baax dañ daan gis euh, jigéen ñi doon muuru ñi jigéen ñi doon muuru ñi mais dañ leen di dal dañu doon dal seen kaw bu baax a baax te parfois imam bi wala sëriñ bi lañuy woo pour mu waar ndaw si pour mu bàyyi muuraay bi kan moo ne awëy ah yow fekkee wolof ah mais bien sûr ah voilà waaw ba tey sax parfois day am mais mais jamono jooju la gënoon a tar boo xoolee les années quatre-vingt-dix non boobu la gënoon metti non période boobu jigéen buy muuru ci koñ musiba la non kooku li muñ oo gis nga gis nga kooku li mu doon muñ mais loolu yaakaar naa yaakaar naa jaruñu koy nettali kenn loolu. loolu ñëpp fekke nañ ko wala en tout fekke nañ ko. <laughs> wala sëriñ bi ne greffage mu raay. ah. mu raay. waaw comme genre yooyu. Ah, waaw comme genre sëriñ yi wax ne greffage mu la xeet yooyu. <laughs> bon sëriñ entre guillemets waaw waaw boo nee doo jox loxo jigéen ñi nii mais loolu mais ñu man je me rappelle ñun biñ nekkee xale mais c'était rare c'était très rare man yaakaar naa suñu koñ bu koñ bi jeex man doo maa ko ci doonul def koñ bi non est-ce que du non koñ bi ak koñ gi ci wet gi ak gi ci tegu gi nekk fële ba foofu yëpp jeex man doomu maa ko ci doonul dem mais si te ku ñëw dana la jox loxo ku ñëw day la jox loxo te bis boo kiwee ñu ne diine gu bees nga indi diine gu bees gi ñun daal xam nga ibaadu gi da koy teg nii parce que ñun daal ni mais daañ la boole ku ne pour mu waar la pour ne la ibaadu ki da nga koy bàyyi suuf bon après nag il faut nga nekk ku genre ku dëgër bopp ko xam nga lan la lii ah mu neex leen walla mu naqari leen moo yam ci man képp dégg ngeen est-ce que kontaan ngeen wala kontaanoo leen loolu après yéen xool leen ko mais man lii laay def <laughs> <laughs> voilà après yéen ngeen nekk seen biir di discuter ci problématique bi ndax kontaan nañ ndax kontaanuñ est-ce qu'il faut voir wala déet. si je me rappelle am na léeg-léeg ñu daan ñëw kër ga <coughs> euh, ma dégg leen ñu naan mais yéen. xale bi nii rek ngeen koy bàyyi doole xool sax waaw oh. mais yàq na addunaam lépp moom du déglu yi musique yi di déglu di di moom affaire di moom di koy yooyu lay yooyu waaw oh. ni si si si mais loolu c'était fréquent léegi léegi c'est la affaire avancé léegi la affaire yi avancé jigéen buy muuru du problème góor buy buy buy jox voilà waa ji mën na ne du ma jox loxo jigéen et que nit ñi comprendre ko te attention ah loolu mooy suñu milieu yi de milieu sëriñ si du loolu ah milieu sëriñ si boo dul jox loxo jigéen problème la waaw. mi de sëriñ si. si dañu lay jox loxo. waaw boo du joxe loxo mooy si entre guillemets non mais non non non attention de bu leen yaakaar attention ah. mil non daf leen dànk de bu leen yaakaar ne mil yooyu yëpp duñ joxe loxo ah. maintenant am na ci ñoo xam te ne effectivement duñ dox duñ dox loxo jigéen même ci si mais mais ñooñu raar nañu ah. man ñi ma ci xamoon man ñi ma ci xamoon nekkatuñ fi ah. man ñi ma fi xamoon nekkatuñ fi ah. Hmm? non non. ñoom ñoo xamoon nekkatul fi si si ba pare da leen di bett le fait doo jox loxo jigéen affaire bi da di bett da di jëlee kaw lu tax waa ji du def lii te ñun dañuy def loolu parce que dañuy supposer ni yéen ñëpp yam waaw voilà voilà. voilà parce que day da nga def bañ xam le xamee la ko maa ngi fàttaliku mës naa romb euh, gis nga bu kër gu mag gis nga kër gu mag ah <laughs> ci wetu Dakar gi noonu mooy kii ñi sant Sall ci noonu maa ngi fay romb gars kii di <laughs> nga gis ay xale yi ndaw naan eh leen xool leen kii du jox loxo jigéen kii kii du jigéen. <laughs> si si si si ah nga ànd ak kii mas naa mas naa ànd ak benn kii mais la laa waaji dane dañoo ànd boobu man bon u sëñ taal xam na leen ba pa pa aslam ak ibulay quoi dañoo àndoon benn madame mooy madame yi nekk trois kii école trois mais madame bu siw en fait dafa yiw quoi ah dafay sol lu yaatu day kii te kol gi bon du muuru nag mais xam nga bon ñun boobu ñun ñu ngi woon euh, seconde madame bi ak monsieur yi ñoom ñu ñu wàcc quoi ñu taseeg ñoom nag ñu taseeg ñoom nag léegi gars yi di nuyoo nag madame bi di nuyoo ñun ñett ñoo àndoon mais ñu nuyoo bi mu yegsee ci madame bi nag man ko man man rek du ma jox dafa ciy digg macha allah mais dañoo dem rek xoolal lu toll ni fii ak fee. rek Ibou Laye mais non non non Mboup non non non Mboup non je suis pas d'accord non non mais non non non non non non dama déplané madame bi dama ko déplané. man ko mais lan nga bëggoon ma def léegi lan wax ma léegi wax ma lan nga bëggoon man ma def ko léegi lan nga bëggoon ma jox ma jox ko loxo ah. <laughs> léegi da léegi wax ma la nga bëggoon ma def ko <laughs> c'est que habitude yooyu léegi léegi mi ngi changer alhamdulilah léegi mi ngi changer quoi voilà grâce à Ibadou parce que léegi ñu bëri wax dëgg yàlla alhamdulilah bàyyi léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bàyyi loolu ñu bëri bari ñu ngi di muuru ñu bëri bari ñeme nañ di yor comportement boo xam ne voilà euh, dafa gën a jege sunna que beneen comportement bi léegi ñu bëri ñu ngi koy def voilà si si alhamdulilah mais liñ bëggoon a wax foofu yëpp rek mooy ne ñoom duñ la mën a mënuluñ la dara en fait kenn mënu laa alak parce que tout simplement bëggoon def lu yàlla bëgg loolu kenn mënu ko waaw kenn mënu laa alak parce que da bëggoon a def yàlla bëgg loolu moom at ah, loolu yàlla mayul pouvoir boobu benn mbindeef loolu amul. voilà te sax d'ailleurs bu dee nitu yàlla dëgg. bu fekkente ne yow li ngeen jot mooy ne danga bëggoon lu baax moom loolu da ciy kontaan même bu jàppee ni da juum da ciy kontaan même bu jàppee ni da nga juum da ciy kontaan parce que day xam ne kii moom yàlla la bëgg kii moom yàlla ak yeneen taam sallallahu la bëgg moo tax mu doxale nii moo tax mu waxee nii et que kii dafa dëggu man mën naa compter ci moom. parce que keneen ki nga xamante ne dëgguwul man mënuma compter ci kooku tey bu ma naroon tarxiis mën naa compter ci kii tey mu jàpp sama loxo ni ma ah saa lii de du woon nii. maintenant nag y a des yoo xamante ne bon man nitu yàlla yi lañ wax ko sincèrement nitu yàlla yi laay waxal man waxuma ñi nga xamante ne ah. voilà tour rek lañ am renommée lañ am wala leneen lañ am nitu yàlla moo tax may wax nitu yàlla piir moom du la mere parce que da bëgg topp lu yàlla bëgg jamais jamais parce que nitu yàlla yi même bu dee wuute nañ am na benn mbir boo xam ne moom lañ bokk benn mbir boo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk mooy ñoom ñëpp ñoo bokk yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoo leen gënal lu ne ñoom loolu moom ñoo ko bokk moo tax lu ñu wuute wuute yeneen i mbir le fait yàlla ak yenn saa sam ñoo leen gënal lu ne loolu moom ñoo ko bokk am na tamit leneen lu ñu bokk mooy ñoom ñépp du ñu rëy rëy du nekk ñoom voilà ñoom ñëpp danañu dañuy am kii wàcc seen bopp te duñu gis ne ñi ngi def dara en fait ñu duñu duñu duñu gis ngëneel ci seen bopp ci kaw ñeneen ñi te dé ko nuróo voilà ak lu leen yàlla mën a defal léeg-léeg dinañ ko gis sante ko yàlla rek mais duñu attardé wu ci loolu dañuy dañu duñu gëm ne ñoom ñoo gën nit ñi mais nag dinañ gëm ne yàlla maanaam dinañu gis ci beneen bët bi xéewal gu mag gi leen yàlla defal mais duñ gëm ne ñoom ñoo gën nit ñi voilà képp kenn nag ci wàll yi dafa am euh, lu ko yàlla beral yàlla comme ni nga xam ne bindul mbindeef yépp ñu nuroo noonu la bindulee wàll yi yépp ñu nuroo moo tax loolu bokk na ci li tax ñu naqaree xàmmee parce que ñoom ñëpp nuróowuñ bu doon ñoom ñëpp moom dañuy neex a xàmmee mais le fait que ñoom ñëpp neex a xàmmee mais képp kenn ci ñoom am na loo bokk sa morom te mooy li ma la wax léegi yàlla ak yeneen ci saa moo la gënal lu ne ba pare rëy du nekk ci yow ndax yàlla ku rëy yàlla du ko yëkkati ku wàcce boppam rek moom la yàlla di yëkkati. voilà koo xamante ne tout le temps day delloo mbir mi ci boppam day màggal boppam suufeel ñi ci des tuutal leen kooku bokku kooku bokku mais mën na am na nag mbir moo xam te ne léeg-léeg comme ñun ay wolof lañ il faut mu leer euh, te foofu la ñuy daaneel incha allah. ñun léeg-léeg dañuy jàpp ne dañuy jàpp ne nit nitu yàlla sàngam day euh, yàlla may na ko nàngam ak nàngam mi ngi koy mi ngi koy tudd mi ngi koy màggale boppam euh, bon comme ay wolof lañ peut-être que mën nañu gën a mën nañ jël exemple koo xam ne ñun xam nañ ko par exemple ñun xam nañ Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu euh, léeg-léeg ñu gis nga gis kenn ci nga dégg kenn kuy waxtaan ak yow nii wala yooyu ba wax daan ne masalan li tudd boppam dafa bëri yi ci bindam wala yooyu noonu mais mu am benn mbir boo xam ne nañ ko leeral mooy ñoom wàll yi dañuy faral di waxtaanee seen bopp ci yenn mbir yi mais du lépp ah. ci buntu fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith mooy xéewal gi la yàlla defal dee ko waxtaanee. ndax waxtaane gi ngay waxtaane xéewal yi la yàlla defal te loolu bu leen yaakaar ne dañ ci daf ci saxoona ah, wala ñu mel ñoom dañ ci saxoon nga xam ne saa yu génnee di waxtaan rek faaw ñu ne man nangam man nangam man nangam déedéet c'est parce que am na ci yenn ci mbindam yi yu mu am mais du woon loo xam ne obsession la fu mu toog naan man nangam man nangam man nangam yàlla may na ma nangam defal na ma nangam. beneen bi ci des mooy histoire ñun bi ñu am ci moom du histoire ak d'ailleurs ak ci Seydi Hadji Malick ci Cheikh Omar ñeneen radiyallahu ta'ala anhu du vrai histoire bi du ñoom ñëpp ah du lépp ah euh, yaa maa koy wax ak euh, ñeen am na ñu ma ko doon wax dama doon waxtaan ak Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu euh, ci buntu ci par rapport ak jigéen ñi situation familiale yeeg yooyu mais gis nga Cheikh Hadj Malick <laughs> boo gisee ci noonu bi muy wax problème yi mu amoon ak jigéen ñi. ak yenn trahison yi yenn euh, problème yi mu am et cetera mais c'est parce que da ko vivre woon aussi ah da ko vivre ci époque te que ay problème la amoon ak soxna yi ah problème yu voilà euh, xam nga rek léeg-léeg xam nga problème yi ngay mën a am jigéen ñi boo boo voilà nekk ci kër gi ñu indil la créer la créel la ba doo xam ci loo nga wër ak yu mel noonu nga nekk ci ay situation yu difficile parce que tout simplement kër ga ça ne va pas mu ne mais loolu c'est parce que daf ko doon dund moom moo tax mu bind ko ma ne ko non mais am na kon lu ma jaaxal parce que dafa mel ni loolu bu ñuy nettali histoire day mel ni loolu bokku ci mu ne ma non mais parce qu'on est dans la magnification mais man xam naa ni lépp lu mu bind c'est parce que du ko dund mais c'est parce que daf ko dund tout simplement faut pas croire que c'est pas croire faut pas croire que dara xewuloon la et que voilà affaire yi de toute façon euh, comme ni ko ni ñu koy waxee quoi. non ñun xam nga suñu jamono yaay yi ñooñu euh, nii lañ ma mais ré gis ngeen euh, li ñuy daj ak suñu soxna yi lu mel loolu dong wala pire la suñu bàyyi doon daj ak suñu yaay wala. kii kii xamagu ci dara dara dara lu ci. voilà. bi. waaw bi yonent bi moom ci boppam am na problème boobu ak soxna yi bi mhm. waaw. yonent bi am na problème maanaam il faut que ñu comprendre que ni loolu dafa bokk ci réalité adduna bi et que loolu day am ça ne veut pas dire que ni après soxna yi lu leen neex la ñuy wax la ñuy def nangam nangam tekkiwul loolu mais am na réalité la te te jigéen ñi même réalité yi ñuy tase seen borom kër yi yi ñu problème yi ñu am ak seen jëkkër yi mais yooyu donc la la la suñu yaay doon am ak suñu papa yi ah. wala pire. voilà wala pire. <laughs> mais ci ñaar yëpp la ci ñaari côté yëpp la côté ku góor ñi ak côté jigéen ñi la. jàpp nañ ni warul am problème problème maanaam mbir mi warul am coono warul am problème mbir mi war tamit yi amul benn restriction waroo nekk maanaam loolu côté góor ñi la ak côté jigéen ñi voilà. alors que yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga exemple bi mu joxee ci jigéen ñi mooy exemple faar ba pare ne faar moom boo ko bëggee jubal da nga koy damm ki am xel mooy ki koy jëfandikoo te du ko damm waaye mu ne nag damm ko mooy lan mu ne mooy nga mu ne wa mooy mooy mooy mooy talaaxuhun wa kasruhun talaaxuhun nga tàqalikook ñoom moom mooy nga damm la mooy brisure yooyu nga brisé la mooy nga tàqalikook ñoom mais am na am na lu ñuy mel mais attention dañuy am parfois yenn doxalin yoo xamante ne boo sukkandikoo si doxalin yooyu kese kese kese doo toog ak ñoom ñetti fan. muy góor ñi muy jigéen ñi côté yëpp la maanaam côté yëpp la valable en fait voilà ba pare euh, beneen aspect bi la yaakaar naa mariage kan laa ko doon wax. am na ci kenn ci mariage yu yëf yi mujj xew yaakaar naa bu ñoom sëñ Alassane la woon mais dafa am benn aspect boo xam ne ñun duñ ko bàyyi xel ci côté boobu mooy ne soxna yi mooy mooy euh, mar'a baatu mar'a jigéen en fait ak baatu mir'at bi tekki seetu ñoo bokk radical am ñoo toog ñoo bokk ni leen di bindee sax d'ailleurs ce qui veut dire que soxna si en fait sa miroir la yow c'est-à-dire que soo ko xoolee yow sa bopp nga war a gis et boo ko ñaawalee sa bopp nga ñaawal parce que boo nee ki may gis ci seetu bi dafa ñaaw yow la boo ki may gis ci seetu bi daal da ngay waaru mooy mooy man a ah. <laughs> bu dee <laughs> bu dee yow boo xoolee seetu bi li ngay gis rek mooy yow. donc loo gën ko loo ko gën a rafetal rek loo ko gën a rafetal rek yow muy gën a wëlbatiku ci yow c'est parce que réellement nit ki buy évoluer spirituellement buy gën di yéeg ci ma spirituellement euh, dafay soxla soxnaam moo tax euh, kii euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi daan ne man seen man man mu ne ñett laa bëgg ñett ba pare ci ñim njëkkee mooy mu ne an nisaa u jigéen ñi après mu teg ci lan ak tib mooy parfum bi après nag mu doog a xoo ju'ilat qurrata ayni fi salat lii dalal sama xel nag ci biir julli la ne voilà c'est parce que dimension spiritualité boobu nga xamante ni nit ki bu ne buy buy buy nekk ak soxnaam buy ci maam dafa bari ay ay ay ay mais daf ci bokk domaine boobu mooy voilà looy wax ak moom looy doxale ak moom looy maanaam tout le temps il faut pas voir que ni xam nga am na ñu bari ñoo xamante ne lii seen problème mooy dañoo bari exigence maanaam dañoo dañ maanaam c'est comme si que ni ki ñu jàkkaar mooy soxna si mooy kii seen seetu moom amul ay maanaam c'est comme si euh, du du ko moom quoi c'est-à-dire que yow loo xamante ne àttanoo koo teg sa bopp bu ko ko teg parce que noo koo teg sa bopp ci ay exigence mais foog nga teg ko moom ci ay exigence waaw da war a mel nii da war a def nii da nga war a doxale nii da war a di alors que mais ay une infinité d'exigences alors que yow ci sa bopp exigeant wu sa bopp ci dara wala laajoo kenn ko wala moom it du la exiger dara mais ci loolu day valable attention bu ñu waxee góor gi ak jigéen ji tamit ah day valable ci moom ah valable wul rek ci benn sens parce que ñoom ñaar ñooy ànd. xam nga sànq jàngoor dañ ko ci aaya bi wa min kulli shay'in naa zawjayn mbir mu nekk dañ koo bind mu nekk couple benn ay paire nit ki buy dem ci yoonu yàlla tamit day soxla peeram moo tax am na yu bari ci wàllu yàlla nit ki du ko am te takkul soxna yoonu yàlla waaw non mais si si si mooy mais mais mais loolu en principe la bien sûr attention en principe la maanaam du ne tout le temps tout le temps noonu lay demee mais en principe noonu lay demee voilà et que euh, julli maanaam nit ki euh, <laughs> eh, Imam Bukhari dafa def euh, ba ak tasmiyatu fil iqa'i Eh, daf ne at tasmiyatu fil fil iqaa'i wa ghayriha maanaam mooy booy tudd yàlla ngir ne nit ki day ànd ak soxnaam wala leneen mu tudd yàlla parce que borom subhaanahu wa dafa tef ne nit ki buy par exemple buy julli buy jàpp et maanaam yu bëri bari maanaam yu gis ne ay tudd yàlla la mais nit ki suy ànd ak soxnaam tamit parce que ñi nga xamante ne ñoom bon kii àdduna leen tax a jóg ci bànneexu bakkan rek lañ nekk ñoom ñoom duñ ñoom ñoom bu ñu ànd ak seen soxna yi en fait perte lañ ciy jëlee parce que ñoom en fait amuñu amuñu dara luñ ci jëlee lu dul bànneexu bakkan boo xam ne day gaaw d'ailleurs mais après mu jeex bànneexu bakkan la mu jeex mais ki nga xamante ne moom mooy nitu yàlla bi nga xam ne moom euh, dafa sóobu ci yoonu yàlla moom daf ciy jële ni maanaam moom li muy li muy gagné ci ay leer bu ànd ak soxnaam. maanaam leer yi mu ciy jëlee ak buntu yàlla yu mu fattu yu mu ciy amee mooy comme bu doon julli wala lu ko jege. moo tax yonent bi sallallahu alayhi lëkkale leen ci biir ñoom xadis boobu maanaam ci moment boobu euh, ci lay mën a nekkee ci niveau fanaaw mooy extinction totale maanaam boo xam te ne moom ci boppam nekkatul ci moment boobu ci lay profité nag pour dem nag. projeté wu ci ci ci ci univers yu mag yi lawhul mahfuz jabalu qaaf euh, euh, fële dëkk ba baytul maamuur euh, et cetera wala biir Makka jumaa yenente bi sallallahu alayhi Madina ak yeneen mais loolu c'est boo nekkee ku négligent ku ku distrait doo ko mën mais nit ki moment bi muy nekk ànd ak soxnaam moment boobu nga xam ne dem na ba euh, mooy moment bi nga xamante ne dafa ji dafa dafa extinction du moi maanaam extinction du moi day am foofu boobaa ci lay projeté ci xaal boobu da ngay gis réellement en contact ak monde bon après mu am tamit beneen façon extinction du moi maanaam man la man la man la man la da ngay gis boo commencé takk soxna da daal di commencer naan ñun ñun maanaam bu dootu réfléchirati en moi mais en nous ñun la kër gi ñun nangam après nga commencer créer ré réaliser loolu maanaam këni nag léegi après maanaam mooy commencer nga fàtte sa bopp maanaam fëgg dënn beeg yu yëpp day commencer wàññeeku lu tax parce que man la ba pare comme soxna si sa seetu la en fait seetu boo amee lu ñaaw lu ne ci yow seetu bi da la koy wan du dëgg moo tax soxna si yàlla da koy tàggat ci anam da koy def ci anam goo xamante ne mais sa défaut yëpp lay ñemee tudd yow da ngaa mel nii yow da ngaa def nii yow kii lii yow nag <laughs> yàlla bu ko yàlla nattoo nag yàlla bu la yàlla nattoo nag soxna si bari wax. <laughs> façon défaut yëpp sa défaut yi parce que lu tax parce que moom moo lay gis ci sa boolem xaalis. parce que ñeneen ñi ci des yëpp boo nekkee fii boo nekkee feneen wala nga dem maanaam mën ngaa mën ngaa camoufler sa beneen réalité maanaam dangay ngay camoufler sa réalité yi selon fi nga ne mais boo nekkee bu dee soxna si ngay nekkal tout le temps maanaam mënoo camoufler sa réalité yi tout le temps ne ce qui fait que ni moom comme seetu lay doon ci yow dalay dalay désigner sa bopp saa waay yow lii nga mel yow lii nga moo tax souvent nit ku am xel ku surtout ku soobu ci yoonu yàlla li ko soxla si di wax noonu conseil yi mu koy faral di jox mu ko war mu ko war a bàyyi xel parce que day xam ni kii moom rek c'est la seule personne bu may gis bu may gis ci sama réalité man ñi ci des ñëpp dañ may gis su ma amee benn facette mais moom rek moo may gis ci sama mboolem réalité yi voilà loolu tamit beneen kii la beneen aspect la mu am beneen aspect mooy buntu le fait que muy euh, moom it muy am ay défauts nga war ko muñ nga jàng muñ parce que muñ mooy li nga xamante ne mooy mooy départu euh, fanaaw nit ki bala mu jeex ci yàlla dëgg jikko ji muy incarné dëgg mooy muñ mooy ak sabru moo tax turu yàlla saburu nekk quatre-vingt-dix-neuvième bi nga xam ne fa ngay jeexe pour boo ko boo boo ko incarné rek mën a mën a dugg ci fanaaw gi jeex gi quatre-vingt-dix-neuf yi war mu nekk quatre-vingt-dix-neuvième bi mooy tur yàlla tur yàlla boobu as-sabuur mooy kii muñ kii nga xam ne mooy muñaakoon la maanaam parce que lu tax parce que day am ay défauts yu bari nga war ko muñ ndànk-ndànk nga koy réparer nga ngay kii léeg-léeg mu wax la wala mu def la loo xamante ne mais doo bëgg lu dul Euh, lu dul taal ko pétrole wala essence mais mais nga war a muñ nga ne ah non naa muñ ah mais nga muñ si si après loolu dalay jàngal dalay jàngal xaqiqa boobu nga mën a incarner muñ bi ba pare non seulement da ngaa war a muñ parce que attention ah. c'est jigéen ñi dañoo am caractère boo xamante ne euh, mooy bon pour la plupart du temps mooy ñoom saa yu ñu amee lenn lu leen naqari meluñu um góor ñi ah, su ñu amee lenn lu leen naqari wala que les situations affaire bi doxul wala ñu nekk am tristesse wala ñu am leneen ak leneen yow moom xamal ni da ngay muñ maanaam li ñu tekki mooy doo leen jege <laughs> maanaam parce que il faut que ñoom pour ñu mën disposer il faut que nga nekk maanaam lu nekk ci situation boobu te loolu yaa ko maanaam dafa ngay naxante ñoom créer ko te loolu nag il faut que nga jàng muñ pour man ko te loolu yëpp nag ci sa yoonu yàlla la loolu moom moo tax ki di takk soxna ngir jaamu yàlla bokkut ak ki di takk soxna ngir faj ay bànneexu bakkanam ñoom duñ benn non duñ benn ah. duñ benn de non duñ benn moo tax après mu des beneen xeetu li ñu li ñu lay jariñ mooy euh, xam nga nit ki buy sóobu ci yoonu yàlla day am benn moment boo xam ne day am ay moment de de de kii sacré mooy ivresse day nekk ay moment d'ivresse spirituelle ak ay moment yoo xamante ne day faral di nekk ci xaal boo xam ne maanaam leneen loo ko wax yëf lu dul yàlla fi mu toll hmm. fi mu toll du bëgg du bëgg nga wax ko maanaam koy da koy soof maanaam day nekk ci moment boo xam ne day bëgg maanaam du bëgg waxtaan ak nit ñi sax wala buy waxtaan ak ñoom bëggul maanaam na aju ci affaire yàlla quoi. bu bu affaire bu di ajuwul ci affaire xaqiqa yooyu nangam affaire yàlla yooyu bu ajuwul ci loolu rek da gis day day day day décourager day day dem du nangoo toog du nangoo kii ma man parce que bëggul ko ko ko yàqal xaal boobu alors que boo tekkee soxna nag foog ngay wàccaat. wàcc bi du la neex mais te loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy rañaan bi gën a baax mooy lan mooy ngay nekk ci sa benn côté bi ngay nekk ak yàlla ci sa biir et que sa biti ngay mën a nekk ak mbindeef yi mais loolu ci ak boo dee da ngaa tàmb nekk ak soxna si di nga ko man parce que moom yim lay wax parfois mooy yi nga xam ne sincèrement da ngay jàpp ne ay ay détails la quoi taxu koo bari solo. parce que da ngeen di waxtaanee yu da ngay yow da nekk ci sa zikar yi nekk ci sa affaire yàlla moom mu ñëw di la waxtaane affaire li xew ci marché bi euh, courses yi ñu war a def euh, euh, facture bi ñëw leneen voilà maanaam <coughs> ak wala ay problème yu mu am ak ñeneen maanaam redescente boobu nga war di def mais téerewul ngay war a entraîner wu di yéegaat moom muy wàcc nga yéegaat. parce que loolu moo gën a jafe ci aarif bi nit nitu yàlla li gën a jafe ci moom mooy muy jóge parfois ci xaal bi muy nekk ci yàlla kese di ñëwaat ci biir nit ñi loolu moo gën a jafe ci moom loolu dafa metti ci moom parce que du ko nangu parce que day jàpp ne parce que mën na ko def benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mais day am benn moment mu nekk ci loo xam ne du am envie dellu si waat doo am envie de dellu si waat alors que boo amee soxna amul njaboot comme nii nga xamante ne day jékki-jékki di jooy am yu mu bëgg ah nga foog nga wàcc ne ko saa ndax ko ak yooyu donc foog nga entraîner wu ci jël sa xol di ko acc yàlla ba pare sa biti nekk ak mbindeef yi maanaam foog nga am nga am équilibre boobu équilibre boobu moo jafe.